fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fi kitaabi aadaabi ta'aam wa fil baabi taasi'i wal mi'a baabu istihbaabil akli bi salaasi asaabi'a wa istihbaabil la'qil asaabi'a wa karaahati masxihaa qabla la'qihaa wa istihbaabi la'qil qas'a wa axdi luqmati allatii tasqutu minhu wa aklihaa wa jawaazi masxihaa wa istihbaabi la'qil qas'a wa axdi alluqmati allati tasqutu minhu wa akliha wa jawaazi masxiha ba'da allacqi bissaacidi walqadami wa gayrihima kon al'imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahullah ginnaaw bi ñu gisee jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn li nga xam ne moo doon chapitre cent huit baabu karaahatil akli muttaki'a te xadis biñ ci mujj woon a gis mu ne woon xadis Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne woon wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala ra'aytu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam jaalisan muq'iyan ya'kulu tamra walillahi alhamdu wal minna kon nag tey nag ñu daldi e, ñëwaat ci li nga xam ne mooy bunt bi ci tegu comme ni nga xam ne euh, noone euh, lañu ko yëgle woon muy ñaareelu téere bi di wax ci tegginu lekk muy chapitre cent neuf téeméer ak juróom ñett ak juróom ñeent téeméer ak juróom ñeent mu ne baabu buntu istihbaab bi soppal ak li lekk bi salaati asaabi'a lekk ñetti baaraam loolu romboon nañu gisoon ko waaye dina indiwaat fii wa istihbaab bi lanqil asaabi' loolu it romboon nañu gisoon ko ak sopp gu ñu sopp ngay mar sa baaraam yi bu dee loxo nga lekke waaye bu dee kudd it waxoon nañ la nga mar kudd gi wala fourchette bi ba mu set nga door koo teg voilà wala nga door koo raxas wala def leneen mu ne wa karaahati ak sib gu ñu sib masriha ñëw lekk ba pare rek commencé fomp saa nga mar sa loxo yi qabla laqiha laata nga daa nga koy nga koy nga koy mar bu dee kudd bi it gu ñu sit nga tibb mu des ay ceeb nga ñëw rek commencé koo raxas wala nga koy fomp wastih baad ak sopp gu ñu sopp lanqil xasaati mooy ñedd li nga xamante ne mooy ndab li nga doon lekke wa axdil yi ak tamit jël dank bi nga xam ne allati bi nga xam ne tasqutu minhu waaw daa daa daa rote ci waa jiy lekk waaw nga ñëw de jël am ndawal dem bay lekk rek mu wadd jël benn frite dem bay lekk mu wadd voilà loolu wa sopp gu ñu sopp nit ki bu waddee nag ah mu daal di koy wa axdi luqmati allati tasqutu minhu waaw jël dànq bi nga xam ne wala la mu naroon a lënc la mu waroon a lekk nga xam ne dafa rot ci moom wa akliha daal di rote ci moom wa akliha mu lekk ko wa jawaazi ak possibilité masiha fomp ko ba'da laax yi mooy bu dee daa mar ba pare ah sa loxo ba pare loolu la wadd nag mu ne boobu possibilité nga daal di koy fomp bi saa'idi loolu la wadd nga fomp ko faxas ko waaw bi bi bi ba'da laaq ginnaaw bi nga maree sa baaraam yi ba pare bañaan mu tax nga daal di koy fomp bi saa'idi saa'id mooy diggante conc bi ba ci tenq yi waaw loolu nga fompe ko loolu ah wal qadami wala ndëggu tànk wa ghayrihima ak yu mel ni ñoom al imam al hafiz an-Nawawi noonu lu tudde buntu bi buntu bii nag da ko indi fii di ko détaillé sinon lu ci bari romboon na comme ni nga xam noonu lañ koy gisee al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala mu indi hadith bi nga xam ne mooy hadith bu njëkk waaw mooy hadith numéro 748 an ibni abbasin radi allahu anhuma annahu qaal qaala rasulu ullahi sala allahu alayhi wasallam ida akala ahadukum ta'aaman fala yamsax asaabi'ahu hatta yalcaqaha aw yuliqaha muttafaqun alayhi kon alimam alxafid annawawiyu rahimahu llahu taala mu njëkke xadis bi mu ne an ibni abbasin mu ngi koy jële ci doomu abbas ji di abdallah ibn abbas ibn abdilmutalibi radiallahu taala anhuma nekkoon cousin ci yonent bi alayhi salatu wassalam albahr alhabr tarjumanu alquran radiallahu anhu wa an abihi annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ida akala ahadukum ta'ama bu kenn ci yéen lekkee ñam falaangal la waay yam sax bu mu ma bu mu bu mu bu mu bu mu fomp asaabi'ahu baaraamam ya hatta yalaqaha lu dut fekk mu mar leen ba pare ba la mu doon lekk takkoon ci set ba mu mar ko ba mu set ba pare door a fomp bu dee ab mindil comme ni mu ñëwee ci yenn riwaaye yi ci ab morceau wala torchon wala ab mouchoir wala sax raxas bala mu koo def na mar loxo ya ba mu set ba pare aw wala bokk yulaqaha mu jox ko maral moom mu maral ko boppam wala jox keneen maral ko ko loolu dinañ ci ñëw muttafaqun alayhi mu ne hadis bi al imaamu al buxaari solo na ko na ko noon al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaaj rahmatullahi alal jamii léegi laaj bi mooy première njàngat est ce que ñoom ñaar doon nga ko solo ñu ne déedéet seen sëriñ al imaamu ahmad ibn muhammad jiitu woon na leen ci na ko noon solo na ko seen mbokk taalib al imaam abu daawuda as-sijistaani na ko noon al imaamu ibnu maajah rahmatullahi ala al-jamii al-imaam al-Buxaari rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di ci kitaabul at'ima baabu lanqil asaabi'i wa massihaa qabla an tamsaha bil mindil an tumsaha bil mindil voilà <coughs> foofu la ko al imaam daal di indi laata nga koy mooy buntu bi nga xam ne cay wax ci téereb euh, kitaabul at'ima téereb lekk yi buntu bi wax mar baaraam yi ak di ko di ko di ko di ko di ko di ko màcc ngir mar ko qabla laata an tamsaha an tumsaha ñu koy fomp bil min diili ak li nga xam ne mooy torchon wala mouchoir bi wala li nga xamante ne moom la ñuy fompoo al imam foofu mu ne haddathana ali ibn abdillah mu nekk ñu nettali mooy ali ibn abdillah di sëriñam bu mag bi bu mag bi bokk di ali ibn abdillah ibn ja'far ibn Najih muy Abul Hasan Hayyatul Wadi gënoon a siiwe ci Ali ibn al-Madini rahimahullahu ta'ala xarit ñoom imaamu Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal rahmatullahi alal jami' qala mu ne haddathana nettal na Sufyan mu nekk ñu nettal mooy Sufyaan bi Sufyaan ibn Uyayna ibn Abi Imraan Maymuun al-Hilaaliyu Abu Muhammad al-Kuufiyu rahmatullah alayhi nekkoon fi nga xam ne mooy Makka an Amr ibn Diinaar moo ko jëlee ci Amr ibn Diinaar al-Makki Abu Muhammad al-Asram al-Jumahiyu mawlaahum al-Makkiyu rahmatullah alayhi moo ko jëlee ci Ataa ibn Abi Rabah Aslam al-Qurashi al-Fihri rahimahullah mawlaahum di al-Jumahi mawlaahum al-Makki rahmatullah alayhi an Ibn Abbas moo ko jëlee ci Ibn Abbas Ibn Abd Abdallah Ibn Abbas Ibn Abd al-Muttalib Ibn Hashim Ibn Abd Manaf al-Qurashi al-Bahr al-Habr tarjumaan al-Qur'an rahmatullahi alayhi wa radiya anhu <coughs> ma anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala idha akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yuliqaha noonu la ko alimamu alboxari sologanta alimamu muslim wa abul husayn rahmatullahi alayhi comme moom ni muy def day dajale hadith yi nga xam ne da leen a dajale moom mu ngi ko indi ci kitaabul ashriba baabu istihbaabi laaqil asaabi' téere naan yi de buntu bi nga xam ne mooy wax ci sopp gu ñu sopp nga xam ne surah yee ko def uteeg imaamul buxaari eh, sopp di mar li nga xam ne mooy baaraam yi mu ne haddasanaa abu bakr ibn abi shayba wa amrun an-naaqid wa isaaq ibn Ibrahim wa ibn Abi Umar ci ñeenti sëriñam la ko jëlee imam Muslim mu ne haddathana nepp Abu Bakr ibn Abi Shayba gis nañ ko fan yi yëpp mais Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba Ibrahim ibn Uthman al absiyu mawlaahuma al-kuufiyu al-waasitiyu al-asl rahimahullahu ta'aala wa amrun an-naaqidu de amr ibn muhammad ibn bukayr ibn saabuur abu usmaan al-baghdaadiyu an-naaqidu al-haafidu rahimahullahu ta'aala wa ishaaq as-sabt beneen ñetteelu sëriñ di ishaaq ibn ibrahim ishaaq ibn ibrahim ibn makhlad ibn ibrahim ibn abdillah abu yaqub al-hanzaliyu at-tamiimiyu al-marwaziyu an-naysaabuuriyu nekkoon moom itam ñu xamee ko woon ko Ishaq ibn Rahawiya xaritu imaamu Ahmad moom tamit rahmatullah alayhi an an wa ibn Abi Umar ak sama beneen sëriñ di ibn Abi Umar di Muhammad ibn Yahya ibn Abi Umar al-Adani al-Hafiz al-Makki rahmatullah ala al-jami' qala mu ne kanta sama ña eh, eh, ñeent <clears throat> ñetteelu sëriñ bi mu ne qaala ishaq di ishaq ibn ibrahim nee na axbarana moom noonu la ko wax dana xabaare nañu wa qaala al axaruna ñeneen ñi nga xam ne ñoo ci tegu nag mooy ñeneen ñi ñoom muy abu bakr ibn abi shayba amru an-naqid ibn abi umar al-adani al-makki ñoom ñëpp nag dañu ne haddathana ñoom la nettali nañu sufyan mooy sufyan mi ngi sànq ah jarul mi ci ñaar an amr mooy amr ibn dinar mi nga xam ne noonu ngi sànq ci riwaa imam al-bukhari moom gis nañ ko sànq an ibni Abbaas gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam idaa akala ahadukum ta'aaman falaa yamsah yadahu hattaa yal'aqahaa aw yul'iqahaa voilà nii la ko kon al imaamaani al bahraani radiyallahu ta'ala anhuma ash-shaykhaani daal di solo muy al imaam al buxaari ak al imaam muslim abul husayn rahmatullahi alal jamii' léegi ginnaaw jàngat bu njëkk boobu di taxriij bi léegi deuxième jàngat mooy taxriij mooy xam fan la ci yan nan ñoo ko soloo ak ñeneen ñu ko so ak ñoom nan lañu ko soloowe surtout ñi mu tudd nan lañ ko soloowe kenn ci ñoom wala ñaar ñëpp kon niñ ko farale di def euh, xam te yan téere ngay man a dellu fekk fa hadis ba ak façon yi mu ñëwee ci ay kaddu ak yooyu loolu gis nañ ko ci gàttal walillahi alhamdu wal minna ñaareelu njàngat mooy ana lëkkaaleem ak bunt bi dama ne la euh, euh, euh, yi mu wax ni boo seetlu baabu istihbaabil akli bi salaati asaabi yooyu yëpp ma la gisoon nañu ko mooy boo fàttale ko ay mbir la yoo xam ne dañ koo gisoon ci chapitre seize am nañu ci gisoon baabul ah fil amri bil muhaafazati ala sunnati wa bi hadith bi nga xamante ne mooy hadith cent soixante biñ ne woon attaase anhu jëlee woon ko ci Seydina ki nga xam ne mooy eh, Jaabir ibn Abdillah radiyallahu taala anhu maa te dina leen indi fii ci buntu bi ñu ne après moom lay jël li leen tegale hadiis Seydina Jaabir woon anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam amara bi la'qi al-asaabi'i was-safha wa qaala innakum laa tadruuna fii ayyihima baraka bi ñu gis woon traité woon nañ masala bi Seydina Jaabir mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa digle ñuy mar baaraam yi waaye mar ndab li nga xam ne moom lañ doon nañ ko ñëdd muy ñëdd ndab li nga xam ne moom lañ doon lekke wa qaala mu ne innakum yéen de xamu ngeen laa tadruuna xamu ngeen fii ay ayyihimal baraka ndax ci lan la fan la barke bi nekk est ce que li ngeen jëkk a lekk wala li ngeen li ngeen lekk ci digg bi wala li ngeen fenar a bàyyi ba ngeen ñëdd ndab li est ce la barke bi fa la ne xamu ngeen ko ah boobu xadis bi mu ci tegoon xadis yooyu danoon wa fii riwaaye yooyu nag fii riwaaye léegi tey ci ah, buntu bii nii ñu nekk nii da leen di dékoural xadis bu da leen di ber par benn benn mu ne woon wa fii riwaayatin lahu ah, rahimahullah buñ jële sayna Jaabir radiyallahu anhu loolu la imaam an-Nawawi waxoon idaa waqat luqmatu ahadikum falyaxudhaa falyumit maa kaana bihaa min adaa walya'kulhaa walaa yada'haa lishaytaan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aq asabi'ahu fa innahu la yadri fi ay ta'amihi ta'amihi al baraka gisoo mu ne woon am na beneen mu ñu ñu Seydina Jaabir daal di nettalee xadiis bi foofu mu ne yonent bay saa saam dane bu rotee ida waqaat luqmatu ahadikum bu dee sa sa eh, eh, eh, danku wala lu waay war a lekk kenn ci yéen ab lënc lu mu waroon a lekk fal ya'khudha na ko jël waaw bu mu ko bàyyi ci suuf mu wadd noonu fal yumit ma kaana biha min al adha na faxas fomp li nga xam ne moo ci nekk ci lor loo xam ne nit bakkan man na koo seexlu wala boog poussière wala taq-taq waaye waxuñu waxuñu najaasa bu dee najaasa la loo xam ne dafa sobewu loolu loolu loolu kenn du la lekkal najaasa bi tamit voilà yow booy lekk bu bu bu akramanallah bu li ngay lekk euh, danko danko kii bi nu mu tudd euh, ndawal li nga naroon dem bay sax mu wadd ci potu sàmbur boo xam ne am sawa ca nekk dañ naan la jëlal lekk door waxu la loolu waa ah, voilà mu ngi noonu <laughs> kon wal kon yi nga xam dañ koy faxas comme suufa ci suuf si la wadd wala ci tapis bi ci moquette bi nga ne boo bu loolu am gis benn këyit bu jëy mu ne faxasal voilà wal yàqulha te na ko lekk wala yadaha bu ko fa bàyyi de li shaytaan ndax boo ko fa bàyyi bu fa bàyyi ngir shaytaane wala yamsah yadahu te nit ki bu mu bu mu fomp loxom bil min bi li ak li nga xamante ne mooy torchon bi wala mouchoir bi hatta yalaqa ba nga xam ne lay mare asabi'ahu ay baaraamam ba pare ndax fa innahu moom la yadri xamut fii ay ta'amihi al baraka ban ci ñamam yi est-ce que bii mujj mu nar koo faa bàyyi ci suuf te saytaan la koy bàyyi est-ce que foofu la barke bi nekk wala liñ njëkk a lekk léegi mu tegoon ci beneen riwaaya boo xam ne yii yëpp dañ koy gis après ci buntu bii nii mu ne woon wa fii riwayatin la inna ash-shaytana yahduru ahadakum 'inda kulli shay'in min sha'nihi hatta yahduruhu yahdurahu 'inda ta'amihi fa idha saqatat min ahadikum al-luqma falyumit ma kana biha min adhan falyakul falyakulha wala yad'aha li shaytaan voilà bimu naan saytaane day teewe ku nekk ci yéen di ko surveiller ci léppam ngir yàqal ko buy lekk sax mu ngi koy surveiller di xool faut pas boo def saytaane la ci ngir am la waaw moo tax ne nag bu koy ne ci yéen lëñ ci ba mu a sex wala lam naroon a lekk mu daal di rot fal yumit ma kaana biha minal adha bu dee duñ mën a sex la sinon bu dee ab am ñeex la nga tànk kuddu gi dem bay kii fayen bi rek am benn booy fayen bu la gën a xër fël mbir mu mu wadd soos ci suuf mu mu nekkum dox ci ci suuf si nan nga koy nan nga koy fore <laughs> mu ngi dugg ci biir suuf si jeex na <laughs> loo mooy loo xam ne loo man a comme comme dogu yàpp wala jën woo woo xam ne waajal nga ko dem ba koy sax ñu fël la wala ngay xoole ba mu wadd loolu la naan boo ko mënee faxas faxas ko voilà danga nga lekk ko bu ko bàyyee saytaane ah waaw fal yaqulha wala yadaha li shaytan waaw na faxas li ci nekk ci loo xam ne ada lor la te bu mu ko bàyyi shaytan gis nga nag buntu boobu ak beneen xadis boo xam ne gisoon nañu ko mooy xadis six cent huit waaw foofu yooyu yëpp c'est pour wax la ne buntu bii nii imaam da koo gën a yaatal fii képp meerom bon na mooy masala yi fi war a wax yépp dañ koo gisoon ba pare chapitre soixante et un baabu tawaadu wa xafdil janaahi lil mu'miniin boobu <laughs> moom Mina lañ ko gisoon wala ca Makkata la ilaha illallah <laughs> zaadaha Allahu sharafa hadith six cent huit ci koor gi wa an Anas hein mooy hadith euh, chapitre numéro soixante onze soixante onze baabu tawaadu wa xafdil janaahi lil mu'miniin mu ne woon wa an Anas radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana idaa akala ta'aaman la'iqa asaabi'ahu salaas mu ne Seyna Anas mu ne yonent may saa saam nekkoon na bu ma soon a lekk ñam parce que loxo la doon lekke da doon mar ñetti baaraamam yi te waxoon naa la boobu te nañ ci ñëwaat ngir mu gën a leer mais ñan ñetti baaraam lay lekke yan ñetti baaraam la yonent saa doon lekke te loolu mooy li nga xam ne mooy li gën ci lekk goo xam ne man nga koo lekke noonu ak ñetti baaraam waaw loo mën a lekke ñetti baaraam bu fa dugal sa loxo bi yëpp di taqal lépp gis nga te loolu taxawoon nañ summa nee na qaala wa qaala ida saqatat yenent may saasaam teg ci ne bu rotee luqmatu ahadikum wala hadis yi ñu romb rek sëy naa jaabiri lëncu wala loom lu naroon a sex lekk kenn ci yéen fal yumit anha al adha na faxas li ci nekk ci lool wal yàqulha na ko lekk wala yadaaha li shaytan te mu ko bàyyi shaytan wa amara yonent bay saa saam digle an tuslatal qas'a ñu daal di ñëdd li nga xam ne mooy ndab li qaala fa innakum la tadruuna fi ayi ta'amikum al baraka ate yéen xamu ndax xamu ngeen ci ban ci seen ñam yi li ngeen njëkk lekk wala lii mujj ba ngeen jàpp ne comme ko wadd na lañ ko fi bàyyi est fa fan la ci barke bi nekk loolu gisoon nañ ko foofale newoon nañ la xadiis boobu yi war nañu waat ci buntu bi nii ñu nekk tamit dina fi imaam dina ko fi indiwaat kon nga gis lii lu tax ñu def lii c'est pour wax la ne buntu bi nii en fait du buntu bu bees ci ñun waaw al imaamu rahimahullah da ko beral loo xam ne buntu boppam la waaye xadiis yi mu fi indi lii ci ëpp romboon na xadiis Seydina Ibnu Abbaas bi radiyallahu anhuma ñëwul woon waaye lii wax comme li muy wax mooy xadiis Seydina Jaabir yi Seydina Anas bi ñu la wax léegi radiyallahu ta'ala anil jamii yooyu dafa newoon loo xamante ne dafa lijjanti woon mbir mi ba pare waaw mooy dañu gisoon masala yooyu léegi nag sauf ayu aayul ñu ñëwaat ci yenn yi ak lëkkaale bi nga xam ne moom la am buntu bi te waxoon nañ ko ci masala yoo yële yaataloon nañ ko foofu fële mooy premièrement kon ginnaaw bi ñu defee tour euh, bii nga xam ne dalay wane tamit njàng mi daa war a am lu mu lay jariñ voilà <laughs> mooy yi nga jàll ñu gisoon ko tamit waru la nekk loo xam ne day jàll muruural kiraami noonu rek mel ni yow yugoo woon li xew waaw boo gisee luñ jotoon a gis da nga daan ah lii de gisoon nañu ko wala lu mel lii de gisoon nañu ko traité woon nañ masala yoo yee yaata sig kon amaana duñ ci yaatale noonu waaye nag duy tee ñu wax ginnaaw loolu ñaareelu njàngat muy lëkkaale bi nga xam ne moom la hadisu sayyidina ibn abbas bi radiyallahu anhuma yenent may saa saam ne ida kala ahadukum ta'ama bu kenn ci lekkee ñam bu mu bu mu fa baaraamam yi lu dul mu daal di leen mar wala mu mar loo leen waaw loolu li nga xam ne mooy lëkkaale mag buntu bii nga xam ne mooy baabu istihbaabil akli bi salaasi asaabi' loolu dina ci ñëw bi salaasi asaabi' xam nga fii nii da naan bon hadis bi indiwu ñetti lekk ñetti baaraam bi ñu ne la ok grawul waaye hadis bi ci tegu di hadis Seydina Ka'b ibn Malik te ba ñuy gis hadis 608 bi tuddoon nañu ko ne neroon na loolu yonent way saa saab loolu la doon lekke comme li imaamu Seydina Anas ibnu Malik radiyallahu ta'ala anhu wax ci 608 bi ne kaana idha akala ta'aman la'iqa asabi'ahu as-salas voilà yeneen tubay saa saa bu ma soon lekk ñam da doon mar ñetti baaraamam yi kon ñetti baaraamam yooyu ñoo xamoon ne moom lay lekke te loolu moom la Seydina Ka'b ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu al-Ansari yi di gën a leeral ci hadis bi nga xam ne moom la imam teg automatiquement ginnaaw hadisu Mawlana ibn Abbas bi ñu nekk kon radiyallahu ta'ala anil jami kon dañ ciy gise kon euh, sopp ida akala ahadul ta'am fala yamsa asabi'a kon sopp mar li nga xam ne moom la wax ne bu euh, euh, ñu mar loxo yi hatta yal'ataha aw yul'iqaha bu kenn di fomp gis ngeen ci hadith sayna Jaabir yi bil mindi bu jël torchon bi wala mouchoir bi di fomp loxoom alors que li mu doon lekke des na ci loxo yi moo tax mu ne hatta yal'ataha kon loolu dañ ko sopp digle bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam digle la voilà ne bu ko na na nga ko defee noonee laata nga koy ra nga koy fomp yàlla tere rawatina rek yàlla nag laata nga koy raxas benn la voilà bul ñëw rek mu def ay ceeb bu dee ceeb nga doon lekk ay soos yoo xam ne manoon nga koo mar soble ci fii nga ñëw non seulement boo doxalul li la yonent bay saa saa wax yow bu dee ci évier ngay kii premièrement après bu yàggee noonu da ngay fatt sa évier mu bouché ndax lan li la ko teg ñàkk a topp sunna voilà mu ngi noonu parce que sunna moom boo fi bëree mooy yu ndaw yooyu résidu de de de de de d'aliments yooyu di wa di wadd di wadd ay soos yi soble yu sew yeeg ceeb yeeg di wadd fa ngay raxase ngay raxas noonu tout le temps ngay def loolu day yàgg di accumuler wu fenn ci biir évier bi ci tuyau bi foo xam ne day yàgg bu léegi nag mu boucher affaire bi boo sotteekee ndox ndox mi dootul dem kër gi di xesal kon ndax lan yaa doxalut sunna voilà très bien moo tax ñett doxal sunna moom conséquence yu garaway am moo xam fil aali am fil ma aali waaw moom moom bu xewut léegi xaaral ba ci kanam nga xool yonent bi ay salaam suñu borom yónnee wuñu ko quand même nañu laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun hasana nekk yonent ndaw yàlla bi ci biiram roykaay bu mag pour rien quoi waaw ba ñu jàpp ne ñun daal lu dul farata daal nañ bàyyi di ci permettre suñu bopp permettre la sama waaw duñ la ne farata la de mais après conséquence boo ci jëlee nag na ko góob waaw loo ci gare rek na ko góob waaw moo tax moom teggi sunna tarfatal ayni musiba la waaw musiba la mooy yow en tout day nekk loo xam ne euh, di nga gis di nga gis conséquence waaw doxal ba ci kanam nga seet waaw suñu tuwa yi bouger yépp waaw mooy da nga woo plombier un mois gars naan na dinañ ñëw tay tay suba ngay jël ay sóori teg ci suuf di sonn yaa ko teg sa bopp ah doxaloo sunna xaay résidé def ñam yi nga fiy def ñoo fëtt mbir mi te loolu yorente way sa sa waxoon na la bu dee loxo mar ko bu dee ndab li ñeent leen ko mam set ngeen door koo fomp wala ngeen door koo raxas mais ñu ne ko fi dégg ni dege waaw bala ñoo jëfal yeneen may saa saa wax rek dañu ci am problème yu mel noonu boo liggéey nag ñu ciy bàyyi xel ndax lan ah yii ba ma dalee boucher bi ci plombier bi laata muy ñëw tey li ma daj léegi nag tax looloo tax yow ngay doxal loo xam ne ren tubay saa saa ndax jàngaloon na la ko en tant que jullit bi yàgg nga ne ko fi dégg léegi nag boo ñëwee di ko jëfee jëfee woo ko ndax da ngay topp yow ren tubay saa saa ma attention ah de de de de refaire le film ah waaye sauf que man nga bu boobaa nga ne ah <laughs> waaw <laughs> waaw ba <laughs> tere mu bañ baal mbëkk mu ne rës xam waaw léegi ba nga nee rës. léegi nag delluwaat waaw bu boobaa nga dellu naa kon danaa delluwaat ci sunna waaw kay ah kon de nii la borom bi ñoo takk ñoo tilim ñoo tuub ñu ngi tuub di dellu ci yow di jéggalu li nga xam ne moo jiitu woon tey ñaan nga soppil ñu ko def ko yiw te nag li fas suñu dund li des suñu dund ñu ngi am fas yéene que moom dañuy dox rek li yonent bay saa saa wax Allahu akbar kon le le baa ngoog <laughs> waaw bu kenn lekkee ci yéen falaa yam sax falaa yam sax. falaa yam sax bu mu di euh, euh, euh, faxas bu mu di masaa di fomp asaabi'ahu baaraamam yi hatta yal'aqaha lu dul mu mar leen aw yul'iqaha wala mu joxe ko ñu daal di koy mar léegi nag <laughs> al imam an-Nawawi <laughs> rahimahullahu taala bi muy sarah hadis bii nag mu ne lii nag mu ne euh, euh, hatta hatta yalqa bam mar ko xam nga nit ki maral boppam ay loxo boppam loolu euh, garaawul ma am na nag ñoo xam ne dañoo feebar dañoo am problème ba pare doon doon wax ne loo loolu est jaadu na lool dañ ko xaw dañ koo dañ ko dañ koo dañ koo kii nu tudd dañ koo dañ koo dañ koo affaire ba dañ koo seexlu quoi <laughs> ba Imaamul Xattaab yi waxoon leen wax jam wax te boo am wax na dëgg waaw Allahu akbar waaw wallah wax na dëgg. waaw abdullah mu ne am na ay nit ñoo xam ne ñoom <laughs> al imam al-Xattaabi biñ gisoo boroom Maalimu Sunan ah rahimahullahu taala <laughs> mu ne am na ay nit ñoo xamante ne nii afsada uqulahum at-tarfa at <laughs> waaw mu ne am na nit ñoo xam ne moom gis na li yàq seen xel waaw waaw allahu akbar mooy yàq na seen xel yi laa wax li nga xamante ne nii mooy ak nekk ci opulence gu gu gu fat rek topp yooyu rek tax na loolu mooy yàq seen xel yi bu lii yonent bi saa salaam digle ñu naan oh dañ koy dañ koy la nit di mare ay baaraamam ginnaaw bi mu lekkee ba pare mu ne kooku xanaa dafa wéradi <laughs> waaw ci waxi wolof rek waaw xanaa moom li mu lekk lii muy mar jógewul ci li lekk léegi wala déet ah. waaye boo gisee nit ñu fuuy mooy loolu mooy nit ku fuuy waaw ku fuuya fuuya fuuya fuuya fuuya fuuya fuuy wallah waaw mooy def loolee waaw di seexlu loo xamante ne nii moom la doon yow yaa ngi lekk sa loxo léegi ah yow du léegi nga doon lekk sa loxo wala déet <laughs> alors que yow loo nga doon lekk ak li takk sa loxo yi du benn wala déet mu ne aaba qawmun afsada aqlahu tarifa fa za'amu anna lanqa al-asaabi' mustaqba ka'annahum la ya'lamu anna at-ta'aam alladhi 'alaqa bil-asaabi' aw as-safha juz'un min al-ajzaa'i ma'a taluuh <laughs> ha wa idhaa lam yakun saa'iru ajzaa'ihi mustaqdaran lam yakun al-juz' al-yasiir minhu mustaqdaran wa laysa fi zalika akbar min massihi asaabi'ahu bi baatini shafatayhi la wala yashuqu aaqilun fi anna la ba'sa bi zaalika waaw al imaam al-Xattaabi rahimahullah mu ne mu ngi ŋaññe aaba ŋaññe na qawmun ay nit ñoo xam ne afsada aqlahum li yàq seen xel yi waaw mooy opulence gi leen yàlla bu yàlla da leen a defal ay xéewal waaw <laughs> waaw waaw bo borom bi moo leen xéewal quoi